alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa id qaala muusa liqawmihi idkuruu nicmata allahi calaykum id anjaakum min aali fircawn id anjaakum min aali fircawna yasuumuunakum suu'a alcadaab wa yudabbixuuna abnaa'akum wa yastaxyuuna nisaakum wa fi daalikum balaa'un min rabbikum cadiim suñu boroom tabaaraka wa taala li continuer ba léegi ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benneel bi fi nga xamante ne nii ci la doon wax nettalib seyyidina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam bi muy wax ne ko mu fàttali waa banu israil te génne leen li nga xam ne mooy ci lëndëm yi dugal leen ci leeru ngëm yàlla ak wéetal borom bi tabaaraka wa taala mu ne nag waxoon na kon li nga xam ne moom la ko waxoon moom suñu boroom tabaaraka wa taala mu fàttali leen ko mu ne wa id fàttalikul yow rasuulullah sallallahu alayhi wa qaala la waxee muusa mooy mu taxawe la ko boroom ba wax ne ko wa dhakkirhum bi ayyaamillah teñ gisoon ko ci laay bu mujj bi ñu génnoon muy juróomeelu laaya bi ne newoon la fàttali leen xéewalu boroom bi yi nga xam ne moom la dotti ci seen kaw ñëw waa banu israil alayhi salaatu wassalaam mu ne kon wala sayyidina muusa taxawi ndigal loole le mu ne wax woon woon fàttalakul ba nga xamante ne nii ci la wax moom Muusaa li qawmihi alayhi salaam wax ay ñoñam de ne leen udkuru fàttalaku leen ni'matallahi alaykum xéewalu yàlla gi nga xam ne moom la sotti ci yéen de mooy lan kañ la lool manifesté wu kañ la lool feeñ if ba nga xamante ne nii anjaakum la leen muccal la leen sowe min aali firawna ca ñoñi firawna ñu yées ña ko ñu ngeen leen doon mosal di leen ñamal di leen teg su al la gën a yées ci li nga xam ne mooy mbugal waaye mooy liggéeyal ba mu leen doon liggéeyal di leen jaamloo def leen ay jaam ñu leen di liggéeyal ci li nga xamante ne mooy seen yoon yi di leen liggéeyal seen bâtiment yeeg seen pyramide yi di leen liggéeyal liggéey yoo xamante ne c'est avilissant day daal di day daal di suufeel boroom ka def amuñu benn àq ak yelleef gu ñu waaye it di leen def ay jaam ñu leen di liggéeyal seen lépp wa yudabbihuna abnaakum ba pare nag teg ci di rendi li nga xam ne mooy seen doom yelee wa yastahyu góor ya wa yastahyuuna nisaakum ñu bàyyi nag ñi nga xamante ne ñooy jigéen ña ñu daal di dund nag mooy politiku Firawna ba rek ba mu déggee ñu ne ko ah sa nguur gi de moom kahana yi muy njabarkat yeeg saxara yi daal di ko ne ñun kat gis nañ ne sa nguur gii ah boo maywul nar naa gàll góose nar naa am problème te kenn du ko teg lu dul liir la boo xamante ne nii war naa judduta ci waa banu Israil ñii nekk jaam yi ci réew mii di ñu liggéeyal di ñu liggéeyal ci suñu pour yeeg suñu yoon yéeg suñu bâtiment yi ak suñu kër yi ñoom de ci ñoom lay jóge mu daal di digle ñuy faat nit ñi ba faat ga baree nag ah gaa yi wax na ko Firawna nag faat gi bari na de léegi muy soteel par benn at bu faatee benn at bi góor ñi beneen at mi mu daal di tey mu daal di daal def pause daal daal di pause wala iyaadu billah suñu boroom nag ne fàttaleku leen loolu le wa yudabbihuuna seydina Muusa alayhi salaam di leen ko fàttali de wa yudabbihuuna bokk na ci mbugal yu ñaaw yooyu metti yooyu mu leen doon teg bokk na ci wa yudhabbihuna mu ngi rendi abnaakum seen liir yu jigéen yu góor yi way sax wa yastahyuuna mu bàyyi ñu dundu nisaakum kantaa jigéen ñi mu bàyyi ñu dundu mu ne wa fi dhalikum nekk na ci lii nii loolee doon leen dal noon balaa nam nattu la de balaa un mooy lu tar loolu le mu leen doon dal nit am doom amul dara luñ lay def lu dul jël rendi xat ci baat ah loolu loolu nekkoon na li nga xamante ne nii mooy nattu la woon de min rabbikum waaye wa fii daalikum loolu de nekk na ci loolee ngir yéen balaa un mooy xéewal le fait que mu muccal leen ci ah loolu di xéewal la min rabbikum bu tukkee ci seen borom azim gu màgg a màgg mu ne wa id fàttalikul ta'azzana bi nga xamante ne nii la yëgle ki nga xamante ne nii rabbukum seen boroom tabaaraka wa taala xamal jaam yi xamal leen ila la shakartum xamal leen ne leen bés bu ngeen ma santee ci xéewal yi ma leen di defal ngeen daal di sant delloo njukkeel seen boroom tabaaraka wa taala ci kaw di ko wéetal tey topp ay ndigalam tey sori tereem wat naa ne bu ngeen ko defee la azidannakum wat naa ne dinaa leen yokk mooy dinaa leen yokk ci li nga xamante ne nii seen ngëm yàlla seen wéeru ci borom bi tabaraka wa taala seen yaakaar borom bi tabaraka wa taala tamit seeni am am dina ko yokk man borom bi tabaraka wa wala in kafartum waaye bés bu ngeen weddee bu ngeen weddee nag ne waa yow suñu yoon newu ci xéewal yi leen borom bi tabaaraka wa taala defal daal ngeen koy sant dara ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen koy suul gëmu ngeen ko ba pare nag naan seen effort bopp la voilà c'est le sort quoi mënuloon a demee nii. tamit ñun ñoo def ay effort le yi la borom bi def doo ko sant doo ko delloo njukkal doo ko sant ci dara ah mu ne bés bu ngeen suulee ji kon nag xéewal yi ma leen defal na ngeen xam ne inna daabi dëgg dëgg li nga xamante ne nii mooy sama tar sama mbugal la shadiid wat naa ne lu tar la de waqaala mu daal di wax Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam wax waa banu Israa'iil alayhi salaam ne leen in takfuru yëg leen na nag bés bu ngeen weddee seen boroom tabaaraka wa taala antum yéen ñii wa man fil ardi ak ñeneen ñépp képp ku nekk ci kaw suuf ñeneen ñépp jamian mbooleem seen yëg leen na fa inna dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala la ganiyun mooy ki doylu su bu la kenn yaakaar ne jaamu yàlla nga ngay jaamu sa boroom tabaaraka wa taala moom ngay yokku mukku waaye ñàkk ka jaamu bul foog ne moom ngay wàññi loolu la yoon Seydina Muusa alayhi salaam di xamal fii ne yéen ñépp bu ngeen yéen yéen waa banu Israaïl ak ñi ci kaw suuf yam fan yii mooy a waxtu wii bu ngeen weddi woon mbooleem seen yëg leen ne borom bi ko doylu la la xam ci jaamam yéeg yooyu doylu leen dara te soxlaalu leen dara xam it te mooy ci sant ba pare bu leen yaakaar ne seen sant geeg seen jaamu yàlla gi da koy yokku dara du ko yokku fiftin du dërëm mu ne kon alam yaatikum moo ndax dikkalu leen woon yéen waa Quraysh ñii di weddi ndax dikkalu leen woon naba'ul ladina min qablikum xabaaru ñi nga xamante ne nii ñoo leen jiitu woon mel ni ñu ne ko ñoon ñooy ñan mu ne qawmi nuux ñi nga xamante ne ñi ñooy xaw mooy ñooñi waa seydinaa nuux alayhi salaam wa aad ak waa aad di waa kër seydinaa huud alayhi salaam wa thamuud ak waa thamuud di tribu bi di waasoo waa seydinaa saalihu alayhi salaatu wassalaam walladina min ba'dihim ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen ginnaaw ñoom ñii ndax xabaaru ñoo ñépp te dañ doon weddi bu jiitu leen woon yéen waa Quraysh ndax dikkalu leen woon ñoo ñooñu ñépp laa ya'lamuhum bari waaye bu ñu bari laa ya'lamuhum kenn xamuleen de illa allahu ku dul borom bi tabaaraka wa taala ku nekk ci ñoom ñii nag borom bi lim jaatuhum dikkaloon na leen de rusuluhum seen ndaw ya yonent ya ñu leen yónnee woon alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci preuve yu leer ci laaya yoo xam naa ay yu leer yu war a tax ñu gëm yonent yoo yële alayhim salaatu wassalaam waaye ba ñëwee moo ana nan nañu def nan lañu réagir faraddu aydiyahum fi afwaahihim ñu jël delloo seen loxo yi ca seen gémmiñ ya ngir wane seenu géemu comme ni ko mawlaana ibnu abbaas waxe radiyallahu anhuma ne ñu teg seen loxo yi nag ci seen gémmiñ yi ngir wane waaru moo waqaalu nag ñu ne a in in inna kafarna ñun ñii nag ngeen ne dañ leen a yónni ci ñun ñun de weddi nañ bi maa ursiltum bi gis nga liñ leen leen yónni nee ngeen liñ leen leen yónni yaa yéey li leen seen boroom daal leen yaa yéey yónni ñun weddi nañ ko de wa inna te ñun ñii seeni ñoon la fii shakkin nekk nañ dëgg dëgg ñu ngi ci sikki sàkka de mimma tadunana ilayhi murib ci li ngeen ñuy woo daal bon ñu ngi ciy am ay dut daal mooy daal mooy daal non non non ñun mooy waxin la rek ngir wan mooy gëmuñu leen quoi te li ngeen di wax demewul noonu le wal iyaadu billah ba ñu waxee loolu ñoom ñoom ñoo ñoom ñit ñoo ñële xaalat mu wax leen rusuluhum seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam mu afillaahi shakk mu ndax nekk na ci borom bi tabaaraka wa taala ndax ci jaamu yàlla wéetal borom bi tabaaraka wa taala shakk est-ce que am na sikki sàkka mi moom moomale ndax nekk na ci borom bi tabaaraka wa taala est-ce que Allah est un sujet de doute loolu wallahi loolu amul waaye loolu mooy ñi xam ndax afaatiri samaawaat mooy ki nga xam ne moo bënn moo moo defar ci li nga xamante ne amul modèle as-samaawaati li nga xamante ni bind li nga xam ne mooy asamaan yi wal ardi ak suuf yad'ukum moom de moo leen di woo jaarale ko ci ñun li yaghfira lakum ngir ngir ngir yërmandeem gu réy gi tax ngir mu daal di leen jéggal moo tax mu leen di woo min dunubikum jéggal leen ci seen bakkaar yépp min bi nekkul lenn ci seen bakkaar yi non mu daal di leen euh, feral faral bo jéggal leen min dunubikum mbooleem seen bakkaar yi wa yuaxirakum mu daal di leen yéexe ci kaw suuf fii di leen defal ay xéewal ilaa ajalin musamma ngeen koy jaamu ba ni nga xamante ne déxal bi nga xam ne moom la tudd ne ci ngeen di jóge ci kaw suuf qaalu léegi nag bi leen yonent yi waxee loolu ne leen est-ce que borom bi tabaaraka wa taala jaamu borom bi tabaaraka wa taala di ko wéetal ndari ko wéetal ndax loolu moom am na lees ciy duteeg luñ ciy sikki sàkka xaalu gaa yi nag tontu ne inantum ne yéen daal yéen nekku ngeen illaa basharum mithluna lu dul ay mbindeef comme ñun waaye yow leen ngeen ay mbindeef comme ñun quoi fàttalekul la Seydil Haaji Omar al yu taal radiyallahu taala anhu doon wax ca Rimah te yi nga xamante ne nii ñooy barrière yu mag ya ya nga xam ne ñooy tax nit du reconnaître bu yonentu bi yàlla du reconnaître li nga xam ne mooy xa boroom xam-xam boo xam ne yàlla kese la ko ñu ñor mooy koo xam ne wàllu yàlla yii bokkoon na ci bi gën a rëy mooy ay nit ngeen comme ñun daal ah, bu leen ñu toppaleen fee nan ngeen fi mën a defee du nekk ay yonent noonu te ñun ñoo juddoondoo fii wala ngeen juddoo suñu kanam suñu gaa yi kon ne woon ne gaa yi nag ne yéeféer yii ne in antum yéen yonent yi daal nekku ngeen illaa lu dul basharum bindeef misluna comme ñun nag turiduuna yéen daal seetlu nañ ne daal yéen daal waay waay yéen a neex daal yéen daal li ngeen namm daal mooy an tasudduuna ngeen dox suñu digganteeg an ma kaana ya'budu la nga xamante ne nii daal moom la doon jaamu abauna suñu bàyyeeg suñu maam yi daal lool daal ngeen ñu bëgg a dëddale daal bàyyi les us et yi ñu fi fekkoon suñuy maam suñu baaxi maam daal ngeen bëgg ñu def ko ca poubelle ba léegi topp leen ah fa tuuna bu ngeen bëggee ñu def lool de fa tuuna indil leen ñu yéen ñii bi sultaanin ci law ci aw lay ci ay përëw yoo xamante ne nii mu biin yu leer la yuy wane ni yéen ñii wax ngeen dëgg ta dañ leen a war a topp léegi loolu nag li ci tegu la ñuy gis inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin ala alihi wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin